assalaamu ala rasulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'd ana nahwu al maysuur mm-hmm. uh, muy ñu war a gis kon ginnaaw mi ñu gisee fi'lul amr fi'lul maadi gisoon nañ ko mhm. ak al fi'lul mudaari tey ñu war a gis fi'lul amri gis nañ ko pare gis nañ ko pare bi fi'lul amri waaw kon ah kii moo desoon euh, lii defoon nañ ko euh, lii defuñu ko woon déedéet defuñu ko woon lii la lii lañu war a def ah waaw parce que fi'lul amr gisoon nañ ko ba ba jël cours bi. ak kon fële la fi'lul moo topp ci biir lii fi'lul mudari la nekk. fi'lul waaw donc en fait euh, ñu ngi ci ñu ngi ci xamsa yi ba léegi. Hmm? ñu ngi ci parce que waaw. Mhm. hamzatul wasli waaw mooy mooy yii nii muy def nii. dañ ko waroon continuer normalement mooy yii nii. waaw waaw waaw. kon tey fii la. waaw incha allah. parce que féerul moom gisoon nañ ko defoon nañ ko benn benn cours 45 minutes résumé ko. voilà mu desoon exercice bi. waaw bu ma juumul waaw. bu ma juumul exercice bi defuñu ko woon. waaw bu ma juumul. mu ne. tamrinaat. Mhm. tamrinaat mooy exercice. Mhm. moom la ñu naan exercice. Mhm. léegi mu ne sarrif iftax. ila fi'lil amri ma'al ishaarati ila ad-damaa'iril muttasila loolu mooy loolu mooy premier première partie exercice bi sarrif mooy conjuguer iftax moom la def entre parenthèses kii mooy iftax mooy ubbil mhm. ci fataxa la jóge iftax fataxa yaftaxu fatxan mhm. mu ne ila fi'lil amri ma al isharati ila damair iftax bi mhm. léegi da ko conjuguer ci verbe a kii fi'lu amr après nga junju damir damairul muttasila yi nga xam ne mooy mooy yiñ gisoon nga xam ne day taqaloog affaire bi mooy day taqaloo ay sujet lañ yoo xam ne dañuy taqaloog verbe bi mhm. gisoon nañ waxoon même am nañu ci gisoon mhm. même fii nii mhm. bi ñuy gis fi'lul amri waxoon na ne bi mu naan anti if'ali xam nga yim def rouge if'ali yaa bi yu dafoo def en rouge antuma if'ala laa bu kii nu mu tudd alif boobu di xëcc laa bi da koo def en rouge antum ifaalu mhm. waaw bi da ko def en rouge mhm. antun na ifaal na na bi da ko def en rouge mhm. mu ne woon biñ fiñ jeexale woon mooy bi mu naan maa lawnuhu ahmaru damairu muttasila wa hiya fa'il yi nga xam ne seen couleur dafa nekk en rouge ñooy damir muttasil damir muttasil ay am na yuñ ci jotoon a gis. ay la voilà mais dañuy taxaloog verbe waaw daa am yu dafa wuute. ñun yiñ gis. am na yuñ gis yoo xam ne du taqaloo mhm. mooy comme ay ana mhm. anta mhm. lool ay damair lañ tudd mooy kii pronom personnel yi yooyu ci lañ yooyu ci dama dañoo bari moo topp xam nga cours bi ci topp moom mooy moom moo moom lañu war a gis mooy cours set ad damair ci livre bi ad damairul muttasila après ad damairul munfasila yee mooy yi taqaloo yii mooy yi nga xam ne day du taqaloo ak sujet bi mhm. léegi fii mhm. mooy ne kon dane woon li nekk en rouge ñoom mhm. ñooy damair muttasila yi te sujet la ñuy doon léegi nag dala wax verbe iftah bi conjugué ko comme niñ conjugué woon ci kaw verbe ifal wala verbe faala comme bi nga conjugué ko après nga wane ana yan ñooy damir muttasila yi xam nga fii ifal lii anti anti bi ifal lii damir muttasila bi mooy yaa bi voilà damir muttasil bi mooy yaa bi mhm. loolu nag la wax lu mel noonu nga wax da ngay jël weer bu fataxa mhm. iftax bi mhm. nga conjuguer ko en amr fi'l amr après boo ko conjuguer à fi'lul amri après nag nga comme ni mu def en rouge yow nga ne verbe bu iftax comme bu doon dama ne euh, antuma comme antuma dama ne antuma if if if lan laay wax boo ko doon conjugué antuma mhm. ifala non bii nii iftax la if iftaxa voilà antuma iftaxa kon léegi ñu ne la damir muttasil bi mooy ban mooy xaa bi mooy mooy alif bi ci mooy alif bii xëcc waaw alif xëcc waaw loolu mooy damir lool rek la la wax. moom mooy dameer loolu la la léegi yow loolu mën nga koo def en oral mooy léegi instant bi mhm. iftax boo ko doon conjuguer. ndax waxoon nañ kii yi anta nga am. Mhm. anti. ci antuma antuma antum antuna léegi mooy yooyu ngay conjuguer verbe iftax boo conjuguer pare nga xool ban ci yan ci ma conjuguer noonu moo am damir muttasil bu amee nga ne lii la mu jeex loolu mooy. premier exercice bi. d'accord léegi ma dem. léegi demal. léegi day nekk anta. Mhm. iftax. voilà. anti. Mhm. iftaxi. voilà iftaxi. iftaxi. Ah, ndax jigéen la. waaw. Mhm. antuma. iftaxa. antuma. iftaxa. Mm-hmm. antum mm-hmm. if'alu if iftaxu antum iftaxu mm-hmm. antunna na iftax na waaw ci yu ma conjugué boo ne anti iftaxi boobu dafa am damir muttasil waaw boo ne antuma mhm. iftaha mhm. moom dafa am damir muttasil mooy euh, alif bu xëcc biñ ci yokk voilà boo ne antuma iftaha mhm. moom mooy damir muttasil dañ ko ci yokk te alif bi la ba léegi léegi bu ma ne antum iftahu iftahu mooy Euh, damir muttasil bi ñu ci yokk mooy waa bi ñu xëcc. Mhm. ak lii nii. Mhm. comme genre genre alif la. Euh, lan bi. lii trait bi. ah alif la alif. alif waaw ah, waaye aliful jamaa la. waaw. day mooy alif buy marqué ne lii pluriel la. mais sujet bi du alif bi mooy bi mu def en waa bi la. mooy waa bi. waaw ndax waa mooy xëcc mooy kii waawul jamaa lan moom it dañ ko waawul jamaa. Mhm. léegi boo ne. antunna na mhm. noonu la antunna iftaxna waaw mhm. léegi damul muxtasil bi mooy naa bi ñu ñu naa bi voilà ci mujj te ñu te ñu maas ko ndax antum ifaalu mhm. waaw bële moom lañ naan waawul waawul jamaa wala waawul jamaa waawul bon waaw ifaalu antum ifaalu fii voilà waaw bi nii nii nii voilà mooy waaw bi nga xam ne day marqué pluriel comme bu ma nee ijtami'u mhm. dajaloo leen mhm. waaw boobu noonu nekk ci u bi xëcc ayin bi mhm. xam nga bu ñu bindee euh, kii bi euh, ayin bi dañuy def waaw u la u lu ñu mas damma li koy xëcc mooy lu ñu mooy wa bu ko xëccee xëcc boobu noonu ijtami'u mhm. wala intashiru loolu mhm. euh, léegi waa boobu moom lañ naan waawul jama mooy mhm. pluriel la après même alif alif bi nga gis ci iftaha aliful boobu aliful musanna la mooy isnayni la day tekki ne deux deux lañu voilà mooy alif bi nga amoon ci iftaha après yooyu dinañ ko gis même dinañ ko gën insha allah bu ñuy gis ay jama mudakkar saalim ah? ci affaire waa mu ngi ci biir ay façon jamono la loolu insha allah kon léegi loolu mooy premier exercice mhm. deuxième bi mooy bayyinil fi'la wa fa'ilahu fi ma ya'ti bayyin mu ngi jóge moom lañ bayaan ci la jóge buñ naan comme muñ naan waa ji bayaanal <laughs> bayyin sénégalais bëgg nañu mhm. lii nag yi nga gis nii yépp sarrif mhm. bayyin deux yooyu yëpp ay kii lañ ay lan lañ yan fin est-ce que au maadi lañ leen conjugué wala au mudaari wala au amr lii de am la may jox waaw léegi ndax ordre la bayyin leeralal mhm. sarrif conjugué la mooy boo gisee exercice en arabe yu bari yu mel nii début kii bi rek buy commencer fin la amru lay kii ndax day digle defal dara mhm. comme rek moo en français bu ñu naan conjuguer le bu tel mhm. loolu conjugué boobu noonu mooy dañ laa jox ordre. manuma ñëw ne présent kii la nu mu tudd présent kii la non non présent simple la non conjugué du loolu. mooy ne waa ji damaa jox ordre fii it ñoom bu ñuy joxe ordre en général ci euh, exercice yi loolu la ñuy commencer ay sarrif bayyin bayyin mooy kon leeralal. Mhm. léegi yii moom defoon nañ ko li tax waxuñ bayyin la bay al nil bayyinil la bu ñuy def liaison mooy sukkoon bu njëkk comme que ñaari sukkoon du ñu daje ci arab il faut nga dind bi njëkk te boo dindee bi njëkk léegi da nga koy maas kasra kon moo tax mu ne bayyinil la al la après yooyu dinañ ci ñëw pour pourquoi mu ne al la te waxul al fi'lu pourquoi waxul wa fa'iluhu te mu wax wa fa'iluhu pourquoi waxul bayyinil fi'li loolu tamit am na ci kii ci kanam dinañu ko gis mu ñuy gis ci phrase yi composition phrase yi insha allah kon mu ne bayyin bayyinil fi'la leeralal verbe bi wa fa'ilahu ak son mooy verbe bi ak sujet leeral leen fii maa yàtti ci yii di ñëw mooy léegi daa bëgg a wax nga indiquer ma nga désigner ma fii ci yii nii ana ban mooy sujet ana lan mooy verbe lan mooy verbe ak lan mooy sujet verbe boobu xam nga verbe mais ma français ah mooy euh, bu dee verbe bi pluriel kii sujet bi pluriel la verbe bi day nekk au pluriel. fii it noonu la lool la bëgg a wax wan ma leeralal verbe bi ak su ak sujet verbe bi ana lan xam nga léeg-léeg nga gis phrase yoo xam ne am na ñoo xam ne duñu ñu yi ay sujet principaux day am ay sujet yeneen ak yeneen. Mhm. léegi fii kon mu ne leeralal sujet bi. Mhm. ak son verbe ci yii di ñëw léegi liiral kon lan la donc exercice bi iqra mhm. iqra qur'ana iqra iqral iqra boo dindoon iqra bi war a liir li ci tegu rek moom rek looy wax. al quraan. voilà yow li nga wax kon am na lu lu génne. waaw iqaral. mooy li ma la moom lañ jóge léegi ci bayin. Mhm. bi ma naan la ñaari sukkoon du ñu daje. ndax iqra. al quraan. ñaar boo waxee lool ñaari sukkoon nga boole. waaw. kon looy wax. iqra iqral il quraana iqra il quraana voilà ndax manoo wax iqra quraana déedéet iqra il quraana ndax ñaari sukkoon yi la mhm. te loolu defoon mas nañ ko def waaw mus nañ ko def kay mus nañ ko il quraana il quraana waaw léegi ñu may laaj fii lan mooy sujet bi ak lan mooy verbe bi de façon al quraana moom complément d'objet direct la voilà moom toute façon concerné wu donc iqra bi ñu ngi ci iqra bi fii mhm. waaw xara daal. Hmm. moom mooy moom mooy sujet bi. voilà iqra mooy sujet bi. Mhm. mooy verbe bi tamit. mooy mooy. mooy sujet bi. Hmm. iqra mooy sujet bi. waaw. léegi ana verbe bi. verbe bi mooy iqra tamit. Euh, léegi iqra. waaw. léegi nan la nekk sujet ak nan la nekk verbe. parce que bii. Uh bi. Mhm. nuñ ko bindee fii dangay xam ne nekk fii Anta. Mhm. moom moom moom moo fi waroon nekk te nekku fi. voilà. waaw kon ana bi. sujet bi nekku fi. kon sujet bi lan la woon. Anta. voilà. donc sujet bu nekkee Anta. Uh-huh. Anta iqril quraana. iqra. iqral. lenn mën nga koo wax. Mhm. léeg ci wax. waaw di nga dégg ndax wax moo gën a moom la ñuy gën a permettre yenn yi. Mhm. muñ ne ndax bu dee jàngoon nañ lu ñu naan alwaslu ak al euh, fasl al fasl bi ñuy wax ay hamzatul wasli mhm. ak qat'i yi ndax qat'i day dagg mooy bu may wax ma ne iqra taxaw bu boobaa mën naa iqra alquraan ndax damaa taxaw iqra alquraan voilà ndax damaa taxaw ci iqra bi mhm. dama ne iqra ma taxaw nel di dama def pause ne alquraan loolu kenn duma may man iqra ba pare naan il quraan non bu ma nee iqra taxaw dama alquran ndax loolu dama def ay pause dama def pause moo tax mais bu dee damay damay continuer wax ji comme manuma ne iqra alquran déedéet dama iqra alquran bu boobaa ndax faut ma def liaison bi iqra alquran damaa def dama def kii bu may def liaison nag bu boobaa duma wax iqra iqra alquran déedéet dama iqra iqra alquran wala ma ne iqra alquran mhm. léegi mooy ne fii mhm. iqra mooy verbe bi mhm. sujet bi dafa am loo xam ne ci en arabe moom lañ naan damir ndax dinañ ko gis bu ñuy gis damir yi après insha allah mhm. mooy damir muttasila damir kii mustatir mustatir ak damir baariz ki baariz lañ koy wax boo xam ne dafa feeñ dafa am damir boo xam ne dafa feeñ am damir bu nëbbu damir bu bu feeñ comme bu ma nee euh, comme antum mhm. daxaltum mooy damiru bi comme antum par exemple dama koo wax mooy dafa feeñ da nga koo dégg da koo gis. mooy damiru bi dafa feeñ. mais dafa am damir yoo xam ne doo ko gis. yooyu nañ naan mustatir day nëbbu. mustatir yooyu comme bii bu ma ñëwee rek ne iqra mooy ne yow yaay xam ne ci biir. bu ne iqra anta iqra lay wax anta yow iqra jàngal mooy ne da xam ne damir bi dañ ko sous-entendre ci affaire bi mhm. da koy di da moom moo tax dañ naan la damiru kii comme ñu ne la lii boo ko doon conjuguer iqra fi'l amr mhm. ainsi de suite après nga ne wa fa'iluhu te son sujet ndax verbe day am sujet damirun mooy damir la mhm. mustatirun bu nëbbu taqdiruhu liñ koy nattaleel mhm. mooy lan moo fa waroon nekk comme sujet huwa non bii anta la bii anta la ñu bii mooy sujet bi mu ngi fi mais doo dañ ko defa nëbbu mhm. moo tax kon sujet bi fii mooy kan sujet bi mooy anta anta mooy mooy bi kon mooy verbe bi dafa nekk damirun mustatirun mustatirun walla mustatir damirul mustatir ci ci sutura ci loolu la ko wolof yi jële mm. satara satara mustatir mm-hmm. istatara yastatiru léegi kon boobu mooy première bi léegi bi ci tegu noo koy liire boobu ijtahidu voilà mm-hmm. léegi ijtahidu mhm. euh, bi euh, damir bi dafa feeñ voilà moom mooy ijtanibu ijta ijtanibu euh, ijta lan la bind ijta ij ijtahibu ijtahi ijtahidu ijtahidu ijtahidu ci la ijtihaad jóge ijtihaad voilà interprétation voilà ak kër-kër yi yëg ma ijtahidu ijtahidu léegi ana su ana verbe bi ijtahid ijtahid mooy verbe bi voilà euh, waaw bi mhm. moom mooy moom mooy wane moom mooy wane ne ko fiilu amru lañ ko lañ ko moom mooy sujet bi quoi. voilà waaw waaw waaw. ndax loolu ci nga jóge woon. waaw ci laa jóge. boo doon xo waaw mooy buñ naan la waaw yi ñooy ñoom ñooy damir yi te ñooy sujet yi. ñoom ñooy sujet yi kon da ngay ñëw rek ne waa bi mooy sujet bi. waa bi mooy sujet voilà. ndax moom wanewul ne waa bi wanewul ne mooy kii de. Euh, fi'l amr la fi'l amr la déedéet du waa bi. Mm. fi'l amr xoolal niñ koy niñ koy conjuguer seetlul ci kanam xoolal ci kanam. yëpp da ngay gis mu am alif boo xamante ne nii. Mm-hmm. alif bi dañ koy dañ koy liir gis mooy façon alif bi masoon nañ ko gis. nañ ko gis comme bu ma nee bii uduxul. Mm-hmm. uduxul iftah uxruj mooy alif boobu duma ma def hamza ci kaw damay def rek benn alif mooy hamza bi duñu ko bind. mais quand dañ koy liir. Mm-hmm. mais alif bi day nekk foofu. mooy boo seetloo yépp dafa am alif ci kanam. fi'lul amri day am yooyu est-ce que seetlu nga seetlu nga affaire yi signe distinctif la voilà mooy bii nii gis nga yëpp yi nekk fii voilà xoolal yëpp yëpp nu mu mel yëpp noonu la mel euh, alif boobu waaw mun a nekk ci ci fin bi wala mun a nekk ci début wala il faut obligatoire mu nekk fii nii fi'lul amri waaw day nekk ci kanam non bokkul ak bii nekk ci ci ginnaaw moom comme bu dee pluriel la comme ijtami'u ijtahidu bi ñu gis léegi alif boobu. bi nekk ca fin ba. lool loolu moom pluriel ñooy ànd. d'accord loolu moom soxlawul soxlawul du wane dara naan kii fi'lu amr la déedéet. moom lool du loolu du rëlam. donc pour jàpp fi'lu amr mun naa wax na que à chaque fois ma gisee alif bi. waaw day am alif bi ci kanam waaw comme ay udxul uxruj irkab alif bi ngay kii boo ko doon bind nag yow doo bind i doo def hamza bi ci suuf da def rek benn benn alif léegi kon bi ci tegu xaraaf a naa mhm. durusa xara léegi da ngay def liénon sadaq waaw sëñ bi ñu ngay defee liaison alors que lettre bi ci topp bii xuruful shamsiya la waaw xuru xurufu shamsiya dañ ciy def liaison jàngoon nañ ko mooy da def liaison liaison moom foo gisee mhm. mooy am na yeneen am na yeneen mais yi nga xam ne ñooy yi nga yi ne moom daa neexal xàmmee mooy foo gis alif ak laam nekk fa al moo xam al bu ñuy liir comme al la comme xuruful xamariya yi mhm. wala muy alif boo xam ne kenn du liir al bi ndax xuruf xuruful shamsiya yi shamsiya loolu ñaari yépp ci yem da ngay def liaison mhm. mais ni ngay defe liaison moo dul bokk ndax kay booy def liaison da ngay jël lettre bi mujj mhm. boole kook al al bi ci topp alors que bu dee bii du lettre du da jël lettre bi ci mujj da nga koy jël moom da koy jël mais doo ko booleek al mais xuruufu sham xarfu shamsiya bi bi topp ci al bi mhm. xuruuf shamsiya mhm. nga xam ne day am shadda mhm, boobu noonu moom ngay jël boole ko lettre bu mujj bi bi ko jiitu moom ngay après ndax lettre bi am shadda bi xarfu shamsi boobu moom day am shadda te amee shadda mooy comme bu doon dala dama naan adda add boobu bu njëkk woon moom laay booleeg lettre bi ko jiitu comme bu doon ra comme bu doon radda comme raa la ak benn lettre boo xam benn kii boo xam dafa am alif ak laam am shadda dama ne bu dee dala ma ne da bu du ma ne du donc day nekk xarat xaraqnat dur duruusa qara voilà qara nat duruusa qarat nat duruusa ndax fii alif alif bii xëcc naa bi naa bi doo ko bii booy def liaison doo ko xëcc moo tax doo ne nat voilà ana sujet ana verbe bi euh, verbe bi mhm. mooy xara mooy waaw xara mm-hmm. waaw lée léegi mooy verbe xara waaw mooy xara mm-hmm. mm-hmm. waaw léegi euh, sujet bi mooy naa bi ci mujj voilà waaw mooy naa bi ci mujj mooy sujet bi Mm-hmm. waaw de toute façon duru duru sabi. Mm-hmm. duru sabi. Mm-hmm. moom complément d'objet direct. complément direct voilà. waaw te moom fatxa lañ koy maas. waaw ci li ëpp. Mm. ci li ëpp. donc kon damay xam ne ni que fii. vu que xarat nat duruusa la ñu wax. donc damay xam ne ni kon antuma. la ñu waxul kon fii dafa nëbbu. Euh, non fii bii bokkul. ah bokkul wax ndax xara naa lu mooy tekki la. bii boo ko doon tekki noo koy tekki yaa wolof. xara nat duru sax xara a moom xam nga ko. Mhm. voilà. mooy jàng. voilà mooy jàng. waaw léegi sujet bi mooy ban naa nga wax. waaw naa. naa la. naa moom moom moom kii la moom pluriel la. plurielu. waaw. waaw pluriel la. waaw. Euh, mais mooy. Euh, fé euh, moom pluriel la boo xam ne féminin masculin du ci feeñ. Mhm. d'accord lii nii ay jigéen buñ ko doon waxee nii lañ koy waxee. d'accord bu ko ay góor doon wax nii lañ koy waxee. mooy li ma bëgg laaj mooy naa bi comme am nga xoola bu ma a joxoon exemple ci français bu ma nee comme mangeons ma nous mangeons boobu bu ma defee nous mangeons. nga ne ma mais ana verbe bi ma ne la mooy manger. ma ma mangeons boobu mooy verbe bi. ma ne la ana sujet bi nga ne ma nous. non non rek bu ñu noon mangeons rek. yow di nga xam ne nu mooy kii bi même bu ñu la ko waxul. effectivement mais xam nga nous nga wax. Mhm. Mhm. loolu nag laa lay laaj fii. Mm-hmm. est-ce que euh, lu mu ci doon xara naa mooy ja mm-hmm. xara mooy jàng mm-hmm. léegi naa bi moom mooy tuy wala mooy mooy non non non fii nuu la voilà kon waaw kon mooy donc apprenons non xara naa xara lii verbe la waaw lii lii passé la euh, wala présent la wala amr la wala impératif impératif la donc c'est un ordre lii du ordre ah, ah. ak ah, sànq rek wax nañu ordre bokk nañ li ñu koy xam ne day alif ci kanam an alif bi gis nga alif ci kanam. amul alif voilà kon du moom loolu mooy yooyu boo leen xamee loolu lay jariñ mooy ne. doo ko waa waa dalay moom buy jox exercice yu mel nii. waaw day joxe waale li weesu. gis nga maadi gis nga mudaari gis nga kii buy joxe kii dafa njëkk ko joxe fi'l amr joxewaat fi'l amr bi mu di ci tegu du fi'l amr nag. Hmm. bon bi donc bi kii la. Euh. léegi nga def benn peu petite révision. bi maadi la. léegi noo xam ne maadi la. parce que xaar. xarax naa bi moo ma ko wax. waaw ay ay iPhone bii ñu xëccee. waaw ci laa ko xamee. wala ah explication boobu doyul. non ne loolu. mën naa nekk lu nekk. Mhm. noo xa léegi bi la lu kon lu lu tax exactement. ndax fii mu ne. xoolal dama lay jàppale ci benn affaire. waaw mooy fin la amr. Mhm. fin lul amr éliminé bu ko. donc fin mu daari la. wala fi'lul maadi léegi buñ la laajee ne lan mooy wane ne fi'lul maadi la. léegi lan nga yow fi'lul maadi buñ la nan ngay xam ne buñ la joxoon benn verbe rek bu ñu conjugué. defuñu sujet defuñu ci dara ne la wan est-ce que ban banti ti maadi la wala mudaari wala amr. yow nan ngay xamee ne maadi la wala mudaari wala amr. non nañ wax leen nan ngay xamee ne maadi la bu doon moom la. na na na bay parce que bu nekkee par exemple bi nekkee par exemple da ngay ne da da ngay ne par exemple anta da ngay ne faalta ça veut dire que euh, su sujet bi moom day feeñ fële. Mm-hmm. waaw. waaw loolu moom mooy wax na ne que maadi la parce que maa maadi moom. Mm-hmm. bu nekkee par exemple dangaa ngaa jël sujet bi. Mm-hmm. nga conjuguer verbe bi. li li li sujet bi jeexee da nga koy yokk ci verbe bi. waaw yenn sujet yi. yenn sujet yi. mooy comme ay ant antumaak yooyu. waaw. ba léegi des na mais. Euh, mais yii sax waxoon nañu ko booba xam naa danga ko danga ko fàtte waaw c'est que nag mooy maadi yi mhm. bokk na liñ koy xàmmeewe mhm. mooy maadi yi dañ ne woon changement yi mhm. du am ci kanam c'est toujours à la fin à la fin buy am changement ci fin loolu benn la deuxièmement li may wan ne du mudaari mooy mudaari il faut mu am nu nuun wala a wala ta wala ya nuun bi wala alif ay hamza boobu alif. bi mhm. nga ali hamza bi. waaw nu a. Mhm. wala taa bi. wala yaa bi nu a taa ya amul bu ma ñëwee xool ci kanam benn amul ci loolu damay xam ne damay xam ne du moom. Mhm. damay xam ne kii moom du mu daare xaw ma lan la mais du mu daare léegi nag benn affaire man naa man nga gis benn hamza ci kanam ci kii ci kanam benn alif foofu nga ne mais est-ce que kon du du mais amru neex naa xam ne ndax amru moom euh, comme fin bi euh, moom début waxoon nañ li muy mel. day am alif. mais mudaare pour ñu bañ sax dugg lool muy gën a compliqué nañ des ci maadi ak mudaare mooy muda kon maadi yi xam nga ni ñu koy xamee. Mm-hmm. changement yi buy opeerewu ca gannaaw la pas ci kanam mudaare day nekk ci kanam. di nekk ci ginnaaw mën na nekk deux yëpp te il faut mu am benn ci ñeent yooyu nuun wala alif bi wala taa bi wala yaa bi nu a ta ya il faut benn am ci bu ci am xoola euh, lu mu wax xara na darsa kon li may njëkk a def premièrement éliminer naa amru nax gisuma ci kii bi deuxièmement ma ñëw ne est-ce ma xool mudaari gis na ci kanam verbe xam naa ne xara naa mooy verbe bi lii xara bii mooy verbe ma xool ci kanam gisuma ci nuun gisuma ci abi gisuma ci nabi gisuma ci abi gisuma ci tay bi gisuma ci yam yi ma ne kon du mudaari de façon maadee fi des moom la ko te bokk na li ma koy wan mooy verbe maadi moom verbe bi doo gis ñu koy changer mooy trois lettres yi bu dee trilitère la Mhm. dangay gis ñetti lettres yi mu doon nekk fa léegi nag bu ñuy yokk soit ñuy yokk ay naa ay tu mhm. ay tii ainsi de suite tuma mais moom day rester noonu mhm. te changement bi du nekk ci kanam comme que deux yi xàmmee nga leen rek mooy bu ci bu mu ci doonul ci yooyu kon maadi lay doon kon bii fi'lu maadi la. waaw ah, trouvé woon naa. waaw <laughs> mais mais mënu ma woon justifier. voilà aw ma woon argument yi. voilà loolu la. waaw mooy changement. loolu nag boo koy loolu nag moom la ñuy naxe ñu bari. mooy nga am marché di dem ci marché bi xamoo nan nan nga ciy génne benn waaye dajeeg yow rek ndax la yóbbu ko. <laughs> ne sa waay lii lii daa am benn valeur. Ah, lii nga ah, ñaar dërëm lay jar jaay ma ko nga jaay ko ko nekk te mbir mi 5000 lay jar nga dem sa yoon après ñu naan léegi da ngaa dof ngay rëcc ndax waa ji amul assez d'arguments xamul ni mu demee. Ah. mooy ne xam na ni fii lañuy ñuy gaa. mais xamul bu ma ñuy nan laay def au moins ma laajte bo mm-hmm. laaj commerçant yi fa nekk mais euh, bon affaire bi lii la xalaat naa kon verbe fi'lu ma kii fi'lu madi la léegi kon sujet bi mooy naa mm-hmm. verbe bi mooy xara infinitifam yi ñu waxoon mooy xara xara ad duruusa mooy leçon mooy leçon mooy plurielu ad darsu ad darsu mhm. léegi bi ci tegu ihfazal quraana voilà ihfazal quraana c'est bien voilà bii ni nga ko liire noonu la mhm. waaw damay jël sama temps rek. voilà loolu la mooy affaire bi jarul yàkkamti. mieux vaut nga jël sa temps. Mhm. wax lu jaar yoon ki nga yàkkamti wax lu dul noonu. juum mhm. mhm. kon ihfazal qur'aana mooy. waaw. Euh, bii. Uh-huh. damay dogg ne ne que fi'l la. voilà. Ah. léegi loolu la koy won parce que dafa am alif bi ci kanam. voilà te boo gisee alif bi du yem ci alif bi rek. mooy bu amee alif bi ci kanam. xam nga sànq maa ngi la doon wax naan buñ dugg ci lool mooy entre maadi ak mudaare comme que nee naa la ci kanamu maadi tamit mu non man mudaare ak am mooy mudaare man na am alif ci kanam. Mm-hmm. kii day am alif mais alif bi waxoon daal la alifu kii sa nuñ ko jubbile mais à partir mooy dina am kii alif boobu. Mm-hmm. mais liy topp ci affaire bi liy topp ci kii bi sukkoon lañ koy def. fexlul am seetlul affaire yi. Mhm. chaque fois. voilà lu ci topp. lu mu doon sukkoon lañ koy maas. sukkoon alors que bu nekkee par exemple mu mudaare moom duñ ko. duñ ko fexlul mudaare ah. mhm. mooy ne premièrement bu dee dafa am hamza mooy hamza bi dañ koy. mas déjà. voilà dañ koy maas benn. dañ koy mas alors que fexlu amr moom day am alif bi ne alif bi liy topp ci moom sukkoon lay doon. d'accord euh, xoolal. kon ihfaza ihfaza mooy mu ngi jóge ci xafiza xafiza mooy garde day tekki garde day tekki takk mokkal xaafiz ci la jóge voilà mën a mokkal mihfazatun sa saag bi ci arab mihfaza lañ koy wax ndax day garde ay affaire mhm. mihfadatun mooy saak léegi ah. bu nekkee euh, benn benn sac buy garde ay affaire mais affaire yu précieux waaw mun na nekk mihfaza wala day nekk leneen waaw mën na nekk mihfaza mooy lépp loo xam ne dañ ciy denc dara léegi nag instant bi li gën kii dañ koy dañ koy tekkee sac sac lañuy ñuy wax ne waaye mihfaza mihfaza mihfaza mihfaza d'accord mais arabe day am ay daa riche day am yeneen ay synonyme ay synonyme ak yeneen. d'accord mais daal fii mais fii gaa fii dangay gis ne origine bi ñooy bokk yëf mooy lépp day tourner ci capter garder benn affaire bii nag ihfadal qur'ana qur'ana mooy al mhm. qur'an mhm. est-ce que mooy lan lay tekki fii mooy mokkal leen xam nga kuy mokkal da ngay jàpp li da takk affaire bi denc ko sa bopp mhm. mu ne ihfada bi sujet bi mooy mooy ban léegi verbe bi mooy kon ihfaz voilà a a bi bi ñu ko xëccee alif bi ko xëccee mhm. moom moom mooy moom mooy sujet bi voilà waaw moom mooy sujet waaw léegi léegi mu des beneen question mooy Euh, ihfaza waaw walla la wala anti wala antuma wala antum wala antunna mooy sujet naa boobu li lii ma naan naa bi ihfaza voilà alif boobu xëcc mhm. moom mhm. singulier la mhm. wala duel la wala pluriel la moom duel la voilà duel marque duel ci arab mooy lay xëcc musanna bu dee loolu loolu waa ci verbe bii nii la mais bu dee ci sujet yi après dinañ ci ñëw pour bañ a compliquer mais pour gàttal ci gàttal bu dee ci sujet yi alif la tamit comme aani alif boo xam ne day na day tekk ci ginnaaw mhm. wala yaa wala na mooy bu dee alif la mhm. naa topp ci mooy mhm. loolu sujet lañ bu ma nee euh, xoola bu ma nee sadiqun mooy copain mooy xarit bu ma nee bu ma bëggee wax ñaari copain ma naan sadiqaani ñaari dama yokk alif mhm. ak naa marque duel mooy alif beeg naa bi loolu sujet lañu ndax dama commencé wax ji mubtada lañ mooy kii ay ay nom lañ yoo xam ne sujet lañ mhm. mais bu dee complément d'objet direct lañ ay ni laay wax marartu bis sadiqayni laay wax mais du ma wax bis sadiqaani romb naa ñaari copains yi mooy marque kii bu dee euh, duel bu dee ay nom la bu dee euh, complément d'objet direct la yaa wala yaa lay nekk ak na bu dee sujet la alif lay nekk ak na mais loolu dinañ ci ñëw insha allah ndax am na ci biir fii daal li ñu amal solo mooy ihfada mhm. duel la ndax alif bi euh, kon mooy yéen ñaar ndax ordre la yéen ñaar mokkal leen alquran alquran loolu la wax ni ihfazal qur'ana mokkal leen alquran wala wattu wolof danaan wattu wattul ma yi mooy daa bëgg a wax te mokkal ko vraiment jox ko yitte bi mu war ngir man koo jàpp léegi kon boobu jeex na ndax gis nga ne mhm. verbe bu ak sujet bi léegi mu des bi ci tegu tufaxaata yakulu tufaaxata tufaaxata yakulu tufaaxata yakulut mooy damay def liaison yakulut entre laa bi ak ak taab bi nga xam ne voilà yakulut tufaaxata tufaaxata ak tufaaxata léegi am na sujet bi léegi premièrement ban verbe la lii. Euh, akala la. voilà waa akala la akala la. léegi. maadi la wala mudaari la wala am. mu mudaari parce que dafa am ya ci kanam. voilà. waaw. boo trouvé nga ko. léegi mu des. ana sujet bi. kon verbe bi mooy yàqulu yàqulu mooy verbe bi waaw donc sujet bi day nekk uh-huh. tuf tufaaxata déedéet tufaaxata mooy complément d'objet direct voilà te complément d'objet direct hmm. fatxa fatxa la fatxa lay doon pour l'instant dañu jàpp ne complément d'objet direct fatxa lay doon. kon fu ma gisee fatxa ñu may laaj sujet rek. waaw xam non sujet moom fu ma gisee fatxa naa xam ne du moom. Mhm. moom moom c'est sûr que du moom. loolu moom da koy éliminer ndax sujet day nekk damma. ba mhm. des ci comme ay anta. Mhm. loolu kenn du ne antu ngay wax ndax boo nee antu. loolu loolu loolu sax amul. mais kon attu faaxata mooy. ak tufaaxata mooy la. mooy mooy pomme. ak ah, tufaaxata. yàqulu mooy. mooy lekk leen mooy mooy manger mooy lekk. léegi fii euh, ndax pour sax ñu ñëw ci loolu bala ñu ci agsi mooy sujet bi mooy lan. Euh, fii nag moom sëñ bi moom. façon dafa nëbb. voilà. déjà dafa nëbbu feeñul. dafa nëbbu. waaw léegi léegi eh, sujet bi bu nëbboo lan la war a doon. maanaam lan mooy la la war a doon. mooy ne sujet sujet bu nëbbu. Mhm. mooy du ñu ne Moodu la. Mhm. du ñu ne Nogoy la du ñu ne Ndeela la ak Moodu. Mhm. c'est équivalent dañuy jël. Ndeela ak Moodu mooy huma. buñ fi newul mooy yooyu noonu noonu may utiliser moom la ñuy xool moom la ñu naan mooy sujet bu nëbbu bi mooy damir damir gisoon damaa mhm. ir yi mhm. mooy bu ma naan sujet bu nëbbu mhm. soit ma ne hum la hum mooy ñoom il avec s wala yu mel foofu loolu laay wax sujet bu nëbbu lii ban ban sujet la luy sujet yàqulu yàqulu pluriel la déjà wala wala wala mun a walla walla walla wala mun a nekk musanna wala tamit mun na nekk mun na nekk kii. non musanna musanna du ko nekk ndax musanna léegi lañ ci jóge mooy day am alif. Mhm. buy xëcc. Mhm. ndax bu doon musanna la yàqulaani la ñuy wax. d'accord donc mun na nekk mun na nekk mufrad. léegi waaw mufrad mufrad la. léegi lii boo ko doon boo ko doon tekki ci wolof loo koy tekki yàqulu tufaaxata wax naa la tufaaxa mooy pomme mhm. yàqulu mooy lekk akala mhm. akala bopp mooy lekk mhm. léegi lii boo ko doon boo ko doon kii tekki nit ci wolof yàqulu tufaaxata mën na la mais yow sawaay li waa ji wax mooy la ndoo koy tekki instant bii lii yàqulu tufaaxata mooy na lekk pomam noonu na lekk mooy yaa ngi joxe or te nga du am waaw yow dañ ne woon mudaare la. waaw mudaare kon joxe woo ordre. na lekk loolu da ngay joxe ordre. kon. mooy mu ngi lekk pomam. voilà. kan mooy lekk luy sujet mu ngi lekk kan la. mooy moom. bu doon en français mooy lan mooy sujet bi. mooy il. il il lan mooy équivalent am ci arabe. mooy. hunna. Ah, ah. hunna. loolu mooy mooy L avec S huwa huwa huwa mooy il mooy ki fi new kon fii danga naan sujet bi mhm. damirun mustatir taqdiruhu huwa mhm. mooy huwa mooy mooy mooy bi voilà huwa yàqul huwa dañ koo nëbb mustatir bu feeñoon moom day utiliser zahir zaahir gisoon nañu ko mhm. mais bari na lu ñuy wax baris tamit moo gën a siiw mhm. euh, baris mooy bu feeñ mooy bu doon sujet bi dafa feeñ comme bu ma bindoon huwa yàqulu huwa bi daa leer dama naan sujet bi damirun la mais du ma naan damir du ma ne damir mustatir damirun barizun mooy bu feeñ mhm. baraza mooy lu feeñ tamit mooy lu feeñ dalaa bëgg a wax rek mooy dafa feeñ alors que bii comme que dafa nëbbatu da naan yàqulu ah da nga naan damir bi mm-hmm. sujet bi mm-hmm. muy mooy fa'il mm-hmm. sujet ci arab mooy fa'il mun na leen fa'il ndax moom la la waxoon bayyinil fi'la wa fa'ilahu fi'l mooy verbe fa'il mooy sujet après dinañ gis li ci tegu léegi fii insha allah yàqulu mooy mooy il mange sa pomme voilà yàqulu tufaaxata ilmaay comme ça pomme wala bu la neexee euh, ndax bu dee bu dee nag bu dee bu da kii du saa bu dee da pomme oh. voilà wala il mange la pomme voilà la pomme la ah. attu ndax euh, kii bi ah. alif ak laam bi parce que damaa ne saa mais bu mu ne saa dafay indiquer aussi ne maanaam dafay am euh, nan lañ waxee. possessif dafa am dafa am possessif. possessif voilà te je suis sûr que peut être possessif amul. amul fi xamee moo ko en noon yàqulu tufaaxatahu. Ah, tufaaxatahu. voilà boobu moom mooy sa pomme à lui. mais comme que amul te dafa am alif ak am dalay leer ne kon lii premièrement xam naa ne c'est défini c'est pas indéfini kon laa laay wax. léegi kon foofu baax na. baax na léegi mu des. Euh, hamzatul wasl hamza yi ba léegi pareeguñ ci ndax ñoom gis naa ne ni mu ko defaree lu baax la da koy jël par ndànk-ndànk. Mm-hmm. hamzatul wasl moom gisoon nañu ko bu yàgg mais da ciy ñëw ko ñëwaat. waaw ndax hamzatul wasl dafa des. dafa des yiñ ci gisoon. bii passé di bi ñu biñ mujjoon def ci qawaidul imla ndax partie bii mooy qawaidul imla yi mhm. règle de la dictée yi nga xam ne pour booy bind nga xam ni ngay bind mooy lan ak nan lañuy ñuy bindee mhm. mu nekkoon kon hamzatul wasli dépassé gisoon nañu hamzatul qat'i waaw bu ma jumul waaw ah, moo topp ci kii bi rek waaw hamzatul qat'i moo nekk nii voilà ah. wala dañ koy hamzatul fasli léegi hamzatul wasli kon hamzatul qat'i moom mooy boo xam ne day da ngay taxaw comme li ma la waxoon sànq bu ma doon iqra alquran bu ma nee iqra damaa taxaw taxaw boobu moom lañ naan alqat'u wala alfaslu alfaslu mooy buñ la nee lii faysal wala fasil fasil mooy coupure ou arrêt voilà mooy li nga xam daa day arrêt mooy damay taxaw loolu xatan la mooy damay taxaw dog mel ni lu may dog taxaw mhm. wasli nag mooy damay jokkale mhm. liaison léegi mhm. mu ne hamzatul wasli mu bindal la ko mu def alif mu jël benn affaire bu mu def ci kaw loo xam ne dafa xaw a mel ni lu am bopp bu ndaw lonk lu mel ni rëdd bu tëdd ci kaw alif bi ba pare am benn ronron mu ne la exemple ibnun ibnun mu ne nañ liir lim wax mu ne xukmuha an tuktaba wa innaha la tuqra'u illa fi ibtidaa'il kalaami wala nga ne xukmuha an tuktaba wa innaha la tuqra'u illa fi ibtidaa'il kalaam may man nga liir ñaar yooyu mais bu mujj bi moom lañuy ñuy liire mhm. bii dañ koy wax ndax tamit comme que dañuy def ay cours ak yooyu day moo gën a nga wax lépp nga mhm. leeral lépp effectivement mu ne hukmuha atteem mhm. atte hamzatul wasli an tuktaba mooy dañ koy bind wa innaha waaye nag moom moom laa tuqra'u kenn du ko liir illa fi ibtidaa'il kalaami lu dul bu nekkee ci début wax ji Ah, d'accord bu nekkee ci début wax ji mooy ne dañ koy bind. Mhm. kon mooy lii lim la bëgg a wax boo doon lii da ngay imaginer dafa am ku taxaw di ma dicté naan ma comme mu ne dicté ma ne ma uktub bindal ma uktub uktub bindal ma ko wala irkab bindal ma ko yow da taxaw ne li ma xam daal mooy hamza moo nekk ci kanam hamzatul wasli la. mu ne la atteem ci boobu bu ko da koy bind kon nga def alif mu ne waaye wa innaha la tuqra'u kenn nag du ko liir illa fi ibtida'il kalam xanaa bu dee dafa nekk ci kanam frase bi wala li wax ji may wax d'accord bu dee début bi la bu boobaa dama koy bind te dama koy liir d'accord yii waxoon nañu ko mais mhm. nii nii mu ko def ah, baax na mhm. mooy dañ ciy ñëwaat mhm. mu ne kon dañ koy bind. Mhm. te dañ koy liir. bu nekkee ci début phrase bi walla bi. wax ji. Mhm. hamzatul wasli. hamzatul wasli. waaye mhm. hamza bi nga xam ne liaison lay def. mu ne wa tajidu hamzatal wasli te di nga fekk hamzatul wasli. fii xarfin waaxidin wa huwa al. mu ne di nga fekk hamzatul wasl ci benn araf mhm. boo xam ne mooy àll mu ne la al dafa am hamzatul wasli mhm. mooy alif bi ci kanam waaw boobu danga koy liir moo al da ne al mhm. loolu fii dalay wax kaa yi nga xam ne ci ngay trouver hamzatul wasli benn neena la di ko fekk ci ci benn araf fii xarfin waaxidin wa huwa al comme al mu ne la di nga ko fekk comme alkitaabu exemple alkitaab mu ne la wal di nga ko fekk tamit fii ba'dil asmaa'i wa minha mu ne di nga ko fekk ci yenn nooyi te bokk na ci noo yooyu comme ismun ismun bii tekki tur bu ma nee masmuka lan mooy noo tudd masmuka noo mooy masmuka ismun li mu def en rouge yëpp hamzatul wasl la mooy ci kanamu wax ji la nekk dañu koy bind te dama koy liir ismun mooy ne bu ma nee nag dama koy bind bul kenn jàpp ne hamza bopp boobu di nekk ci kaw doo ko ci def de hamzatul wasl doo ci def yooyu rëdd rek ngay def mais dañ naan hamzatul wasl ndax moom la mooy alif ngay bind doo def hamza ci kaw comme kii Hamza boobu doo ko ci def. Hmm. mais Hamzatul Hamzatul wasli la tudd. Hmm. comme ismun bu ma nee ismun xam nga tem nga jàpp ne ah kon ismun xaaroo bind benn rëdd après ma def Hamza ci su non non loolu doo ko ci def Hamzatul wasli mu ne comme ismun ci kanam di nga ko fekk ci yenn tur yi mu ne bokk na ci ismun. Hmm. ci début yenn tur yi ak ibnun ismun mooy tur ibnun mooy doom. ibnatun mhm. mooy doom bu jigéen ibnun mooy doom bu góor mhm. isnaani mooy ñaar isnat ñaar yu góor ñaar isnat isnaani isnaani mooy ñaar yu góor isnataani isnataani ñaar yu jigéen ñaar yu jigéen imraatun euh, mooy mooy mooy jabar mooy waaw mën na tekki soxna mais imraatun mooy jigéen rek mooy jigéen wa qaalat imraatul yi mooy soxnaay mhm. buur ba ci suuratu yuusuf alayhi salaam mhm. day tekki soxna mais buñ imra imraa mooy kii rek mooy jigéen d'accord mu ne yii nii mu ne yu mel nii comme ijtimaa'un ijtimaa'un mooy rassemblement comme bu ma ne ijtimaa'ul ummal mooy rassemblement des ouvriers mhm. ijtimaa mooy dajaloo dañoo dajaloo benn rassemblement ixtiraam mooy ak wegeel bu ma nee ixtiraam mooy mooy mooy daal jox gëdd benn affaire jox gëdd gi nga koy jox kii ixtiraam yooyu yépp hamzatul wasli la commencé mooy dañ koy bind te dañ koy liir dañ koy liir waaw mu ne kon ba léegi mu ngi neenal danga koy fekk ci araf yi da nga koy fekk ci ci ci tur yi léegi mu ne da nga koy fekk tamit ci sujet yi kon lii lan la lay eh, fàttali ba ñuy jàng alkalima alkalimatu boo fàttali ko première page alkalimatu jàngoon alkalaamu alkalimu kalimatu wala wala ak ak kalam. voilà da koy jaawale beneen beneen beneen kuy mooy al ismu al fi'lu wal xuruf da nga koy jaawale boobu. waaw mooy bu njëkk njëkk njëkk bi. bu njëkk bi waaw. biñ naan la al kalimatu lafzun lahu maana mhm. mooy al daa nekk benn kàddu la expression benn kàddu la boo xam ne day am sens. Mhm. comme farasun farasun sujet la. Mhm. yaktubu verbe la. farasun am na sens yaxtubu am na sens min araf la particule la am na sens mooy ñett yooyu yëpp kon ñett yi mën a exister yëpp yii phrase boo mën a gis ci arabe nag yii la composé sujet loo xam ne sujet la ak verbe ak ay particules yuñ ciy dugal léegi loolu mooy former alkalaamu après boo ko boolee moom moo lay jox alkalaam pour nga am mooy jumlatul mufiida mooy frase boo xam ne phrase bu am sens la mhm. léegi kii mhm. euh, boo seetloo kon mhm. dala bëgg a wax ne hamzatul wasl day nekk ci ñett yooyu yëpp day nekk ci araf mhm. comme al ndax al article la article défini la mais day nekk ci nom yi comme ibnun ibnatun ainsi de suite mu ne la tamit day nekk ci li ci des mooy fi'l mooy verbe mu ne la verbe tamit da ciy nekk te mooy verbe mu ne la exemple fil amri minal af'alil kathirati mu ne la fil amri mu ne fil amri ci euh, nu mu tudd fil amri euh, mooy ci verbe impératif mhm. tamit da nga ko waxee minal af'alil ci verbe yu bari mhm. comme mhm. uktub gis nga alif bi ci kanam uktub ak ihtarim mooy wegal respecter waaw uktub mooy bindal ihtarim mooy respecter mu ne comme ci da gis mu nekk ci kanam lii verbe la mu ne kon hamzatul wasl tamit danga koy fekk ci verbe yi comme yi mu ne ak tamit est-ce que ci yooyu rek laa mu ne la fii fii maadi ba'diha ci yenn tamit maadi verbe au ci passé ci yenn verbe yi tamit da ko ciy fekk kon ijtamaa ijtamaa mooy dajaloo na dajaloo na bu ma nee ijtamaa ijtamaa an naasu mooy nit ñi dajaloo nañ mhm. wala ijtama al qawm boobu yii lim la bëgg a wax ni en ah, di lii en ah, dictée la gën kii mooy bul jël mu def alif ba pare bind sa ci suuf loolu lay bañ a wax mooy ne di bind di nga bind alif bi te dañ koy liir bu dee ci comme bii la nee na ndax bi yëpp fi'lul maadi ñëpp xam nañ ne am na bari na yoo xamante ne nii amul alif ci début bi comme ay ijtama comme ihtalama mhm. ihtalama mhm. nga xamante ne mooy comme ku gént gént na wala yu mel noonu mhm. wala koo xamante ne nii dafa comme buñ naan waa ji xam nga arab bu naan waa ji mu ngi bu la bëggee wax na tamit alxulum la lay wax mooy kii bi mooy ku majeur ah i mooy alif boobu nekk ci kanam comme ijtama loolu yi dem wasil la léegi pour. résumer pour résumer. dala ne hamzatul wasli. di nga ko fekk. tey waxu la nan lañ koy kii lenn la la wax. jàppal lenn mooy bu nekkee dañ koy bind. waaw dañ koy liir bu nekkee ci kanamu wax ji walla phrase bi. mu ne la dinañ ko fekk nag ci kaay yi. kaa yi composer phrase yépp mooy affaire composant yi composer phrase ci arabe nga xam ne soit mu nekk sujet soit mu nekk verbe verbe wala particule xarf ñett yooyu yépp dañ ciy fekk hamzatul wasl loolu la la doon wax di la jox ay exemple mhm. léegi nag mu ñëw ci deuxième partie mhm. tasqutu mu ne tasqutu hamzatul wasli mhm. mu ne daa am ci kaa yoo xam ne nag hamzatul wasl dañ koy dindi. ñu mooy cas particulier. yii beneen kaa mhm. mu ne fii mi mais tasqutu lu muy tekki. mooy rot. saqata daanu na. tombé. d'accord. donc donc en fait la bëgg a wax. ndax bu ma nee. saqata saqatati saa'atu mooy montre bi wadd na mooy ci taabal ji la jóge wadd saqata mooy daan mooy lu tombe lii da la bëgg wax ne day deñ mooy dañ koy enlever donc bu ñu bu ñu delloo rek ci ci ci ci ci tas tas tasqutu mhm. tasqutu da ngay xam na ni ko kon fii mhm. fi'lul mudaari la voilà voilà loolu noo ko xamee. <laughs> parce que dafa parce que da nga wax règle bi nu a ta ya. voilà. mu gis na ne fii ta la. mu am ta. waaw. léegi. loolu de waaw loolu c'est bien. loolu tamit waaw loolu mooy wane ne fii verbe mudari' la mooy tasqut. loolu nag lim lay wan mooy ne sujet bi boo xamee loolu mooy sujet bi. Mhm. féminin la. tasqutu hamzatu. ndax bu doon masculin la mhm. yasqutu lay wax. yasqutu d'accord foo gisee ta rek. voilà ta moom bu dee sujet euh, euh, nu mu tudd kële moom mudaare. Mhm. nga am ta. mooy wane ne tab yii de. Mhm. day wane ne sama tab yi ma am. day wane ne féminin la. bu dee mudaare la ma am ya day wane ne lii masculin la. tasqutu hamzatul wasli kon mu ne hamzatul wasli lay denc yi mhm. ci kaa yi fii kalimati ismi mhm. wala fii kalimati fil basmalati mhm. ci bis basmala loolu naxt la luy naxt mooy damay jël ay mots yoo xam ne damay jël loo xam ne day ànd mais ma def ko benn ci benn phrase be ma naan benn phrase benn mot comme bu ma nee dama naan laa ilaha illa allah laa ilaha xam nga lool lu bari dama am laa négation ilaha illa excepté allahu xam nga loolu dafa bari ay kii mm-hmm. ma jël leen boole leen ci benn affaire ne comme bu ma nee euh, laa ilaha illa allah wala ma ne euh, beneen bi alhamdulillah alhamdu lillaahi ma ne xamdala xamdala au lieu bu ma bëggoon wax ne waa jii de dafa wax alhamdulilah dama naan xamdala rek xamdala bu may bëggee wax ne wax na bismillaahi dama naan basmala bismillaahi mooy wax na basmala bu ñu bëggee wax wax na xayya ala salaati xayya ala comme yu mel noonu ainsi loolu lañ naan naxt Euh, en fait genre comme ay hal la la. en fait laa ilaaha illallah laa ilaaha. naxt mën na nekk diminutif est-ce que du diminutif ci français. ndax diminutif ci français. léegi diminutif mooy lan. mooy benn mot. Mhm. Euh, nga nga nga kii ko par exemple maison maisonnette. ah non non ndax loolu ci arabe dafa am mooy tasghir kon bokkul moom tasxiir tasxiir leneen la. Hmm. non non tasxiir mooy li nga wax. mais lii du moom. lii mooy damay jël c'est que euh, lu gudd laa waroon a am. laa xawla wala quwwata illaa billaahi comme loolu ñu wutal ko bismillaahi rahmaani bismillaahi boobu ak kii bi ñu ne basmala. waaw parce que loolu loolu ci français ñoom. walla bon est-ce que xam est-ce am na terme. man moom xamul instant bi xaw ma ko. Mm-hmm. incha allah peut gars yi nga xam dañuy def ci yooyu dinañ ko utal kii dinañ ko utal luñ koy tekkee. France boo xoolee ci grammaire moom forcément gars yi France buñ koy firi en France ni mu mun. waaw waaw waaw voilà dinañ ko utal formule wala ñu def ko entre parenthèses entre guillemets explique ko benn explication. Mm-hmm. mu ne la comme ci basmala. Mm-hmm. mooy. bismillahir rahmanir rahim. Ah. mu ne la gis nga fii. Mm-hmm. xam nga waxoon naa la ci kanam ci kaw. Mm-hmm. waxoon nañ la ci noo yi nga xam ne day am hamzatul wasl ism moom la la njëkkoon a jox. Mm-hmm. ism xoola pourquoi bi mu nee bismillahi mais léegi fii bii bi moo dugg ana alif bi ana mu ngi xool ni ko bindee fi léegi jógal ci bi ana alif bi alif bi naaw na. alif na. la bi comme cas mel nii. comme fii bas basmala ci bas ci bismillahir rahmanir rahim hamzatul wasl dafay am sauf que dafa tëb day tëb waaw moo tax baa bi ngay bind ak siin bi ak miimara bi baa siin miimara sauf que da gis ne boobu de toute façon baa bi ni ñu koy def mooy da gis baa bi ni dañ koy def nii voilà loolu boo boo dégloo nag waaw nii lañ boo dégloo tafsiru siñ bi di nga ci xam dara. loolu moom dama lay bàyyi nga déglu ah ndax day gudd. alif bii nii lan moo tax gaa yi def ci ay alif bii ci kaw. xam nga xam nga ci ci ci ci kii ni ñu xamoon. Mhm. mooy manoon nga bind bi. Mhm. bismi. Mhm. comme nga def nii rek. saa nga def ci rëdd bii. mooy lii. Ah, waaw loolu lañ xamoon. mais par exemple bu doon lii nii. bu doon dañ ma doon dicter comme ci comme waxuma ñuy wax alxuraan may dicter nii mhm. ma la bindal bismika mhm. comme aca bindal mhm. bismika ngay bind bismika duma ko binde nii duma ko duma ko binde nii mooy ne nii nga koy binde bii bismi bismi ni nga koy binde bu boobaa waaw bismi ni nga koy binde mhm. sauf que mhm. ci alxuraan par exemple kii bis bu doon bismillah laay bind boobu moom nii laay bind moom mhm. mais rëdd bii nii pourquoi lii ak yooyu boo dégloo loolee insha allah dina insha allah tafsir bi insha allah boobu di nga ci xam dara insha allah léegi kon mu ne kon ci kaa bu mel ni comme bismillaahi ci basmala bismillaahi rahmaani rahim hamza bi day tëb day tëb mu ne na tamit fii kalimati ibni mm-hmm. ci mm-hmm. ibnu tamit mm-hmm. xiinama taqa'u bayna alamayni bu dee dafa nekk ci diggante ñaari noon ñaari noon mooy day deñ yii xam nga liy règle de la mhm. mooy booy wax du feeñ mhm. mooy ne lan mooy alamay alam dinañ ko gis tamit mooy ñaari nañ wax ñaari noo rek mhm. ñaari noo liñ naan pronom ter pronom lan euh, mooy pronom non prénom prénom prénom du pronom prénom waaw prénom mooy tur nit prénom ndax pronom mooy leneen mais prénom léegi nga ne comme bu ñu ne euh, nu mu tudd euh, mu waaw kay dane aaxiru xoolal aaxiru rusul yi dernier yonent yi aleyhum salaam muhammadu ibnu abdillah waaw salaam ki mujj ci yonent yi mhm. mooy Muhammad di doomu Abdullah mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. donc fii am ñaari tur Hamzatul Hamzatul ah, Muhammad ak Abdullah mu nekk ci ibnu nekk ci diggante bi kon Hamzatul bi day day d'accord donc bu loolu la bëgg a wax entre ñaari noo Hamzatul wasli day day mooy doo ko bind mais fii lu tax mu hamza bi tëb c'est parce que c'est au début de de de la phrase. fan fii bismillah fii. bismillah yi. waaw xam nga moom dawul ci début bi. waaw ndax ba bi jiitu na ko. waaw ba bi jiitu na ko. mais fii dana lii mooy kaa bi nga xam ne day tëb ndax lii nii xam nga bind bii ci alxuraan nga koy binde. waaw ci alxuraan la. ci alxuraan nga koy binde mais moom laa la woon sànq ne la bu ma la waxoon bindal bismika mhm. wala yooyu ni ñu koy binde doo ko bind ne donc bi di tëb c'est particulier au Coran boobu comme ni ñuy binde bismi boobu mooy su nga gis ci alxuraan lay nekk ak bu ma doon dicté ñu ne ma bindal bismillahir rahmanir rahim boobu ñamew ma koo binde comme naan damay bind comme ma doon bind bismika mhm, mhm. damay bind li alxuraan di binde effectivement léegi deuxième cas bi mooy mu nekk ci entre ñaari ñaari non bu nekkee ci entre ñaari noom hamza bi hamzatul voilà mu ne beneen mhm. fii kalimati al xiinama mhm. tasbiquha laamun mhm. xarful jarri aw laamu tawkiidi mu ne tamit day tëb tamit fii kalimati al bu dee ci al la jamono ji nga xam ne tasbiquha dina ko jiitu mhm. laamun benn laam mhm. mooy xarfu laam mhm. xarful jarri aw laamu tawkiid mooy bu dee léegi na ñëw ci example bi d'abord mu ne al izzatu lil mu'minina euh, al mooy noo ak ak nooteel nooteel mooy noot ay nit noot nga xam da nga pas noot waa noot la mooy da ngay nekk prédominance ci kaw kii dominer dominer voilà mu ne al izzatu lil mu'minina mhm. en tout cas dominer moom mhm. le fait de dominer gaa moom jullit ñi la ñeel mhm. comme li yàlla ne li en tout cas mujj gi moom ñi ragal yàllaa koy am kon mooy lu metti metti ñi mujj de toute façon ñooy féete kaw ñi ci des effectivement kon mu ne al izzatu mhm. lil mu'minina xam nga al mu'minina la woon mhm. mais bi ci lay bi duggee mhm. la laaf ali euh, laam boobu nga xam ne laam boobu laamul jarri la mooy day bu duggee ci benn muu rek day tax ñu maas ko ci suuf kasra dañ koy wax kasra dañ koy wax xafd tamit xafd ndax xafd mooy lu lu xam ne day suufe xaafidatun mhm. rafi'atun la alxuraan di wax ne yowmal xiyaam am na ñoo xam ne dañuy suufe xaafidatun ñu suufe lañuy dañuy suufe rafi am ñoo xam ne dañu leen di yëkkati dañuy wax xafd di wax jarm mooy ne ci suuf lañ koy maas loolu lu bëgg a wax mhm. mooy euh, kii xarfu jar bu duggee ci dara ci mhm. benn moo ci suuf lañ koy maas moom ba mu des yu mel nii lil mu'mini na doo wax lil mu'mini nii yooyu après dinañ gis pourquoi ndax am na ay allah incha mais dalaa bëgg a wax ne bu xarfu jar duggee comme laam bii laamul jarri boobu mhm. moom bu duggee rek alif bala day tëb tëb al mu'minina alif bu njëkk bi day tëb hmm. alif boobu boog alifam day tëb d'accord donc en fait fii ndax affaire bi al mu'minina la woon al izzatu mm-hmm. ak al ñu dugal ci laamul jar bi mm-hmm. muy lil mu'minina mm-hmm. xam nga defoo fi defoo fi fii lil ñetti ñetti al kii wala nga def lii après nga def nga continuer def sa al non mooy ne moom day sute day ndax xarfu jar laamul jar yi moo tax beneen exemple alhamdu lillahi mooy alif bi nekk ci allahu bi nekk ci kanam. Mhm. gisoo ko waaw fii nag par contre dama koy gis plus parce que. Mhm. peut-être que al mu'minina waaw mais fii allah bi damay gis ne effectivement dafa waroon alif fii. voilà alif boobu nag day voilà waaw te fii exception la alors que hamzatul wasli la. hamzatul wasli bi day tëb. d'accord parce qu'en fait wasli de façon mooy luy jokk. luy jokk. mais day deñ moom. waaw mu ne. Mhm. beneen. wa inna lii nag waaw kay wa inna alaynaa lal huda inna lana aaxirata wal uulaa naan fa anzartukum naaran talazaa voilà léegi bii la wa inna alaynaa lal huda la boobu la la boobu noonu du laamu jar bii laamu tawkiid la mooy di insister ci benn affaire kon en fait laam yi ñoom seen fonction yi bokkul. bokkuñu de laam yëpp bokkul. d'accord kon baax na. mooy laam bi taw tawkiit mooy bu ma ne la tarkabun na par exemple laam boobu. d'accord waat naa ne dingeen ngeen comme ci alxuraan la tarkabun na tabaqan an tabaq moo yéen nit ñi yàlla da leen bind ngeen di passé ci ay phase jóge mhm. ci étape dem ci étape te loolu la tarkabun na mhm. mooy waat laam boobu day insister ne loolu mooy am layun badan na mhm. te boo gisee laa boobu bu duggee ci verbe yooyu pour gën a insister indi naa ca kanam mhm. ca gannaaw la tarkabun na mhm. d'accord layun badan na sëñ pare moom ki shadda ba lab yi nag bokkul ak lab yi ñu gis léegi bu du law lillaahi du law boo seetloo laamu lillaahi ci suuf lañ koy maas bii fu ñu commence ci kaw. ci kaw lañ la laamu. taw tawkiit ci kaw la. waaw laamul jar yi ci suuf la. Mm-hmm. incha allah j'espère que am na benn cours pour laam yi que c'est voilà incha allah wa inna alayna. lal hudaa kon taw mooy ne kon laam bi. Mm-hmm. al hudaa la woon ñu dugal ci laam bi. Mm-hmm. ngir insister. day sauter. kon kaa yi. mooy kaa yi nga xamante ne ni. moom la ñu waroon a gis tey. bii di ñëw insha allah ñu war a gis ad-damair mhm. muy les pronoms am na yuñ gisoon mais yeneen façon ad-damairul la mhm. dinañ leen gis mhm. ak adda yooyu sax gisoon nañ leen dañ leen di yi ñëwaat rek ndax partie damair yi la ak ad-damairul munfasila muttasila mooy yi nga xam ne dañu jokkoo dañu taqaloo ak verbe bi la la bëgg a wax ak yoo xam ne dañoo nëbbu voilà yoo xam ne tamit day takkaloo ak sujet hmm. ak yoo xam ne day takk takkaloo ak xaraf d'accord d'accord waaw yooyu yooyu après ak mën munfasila yi nga xam ne duñu takkaloo mooy yiñ gisoon presque ci hmm. pronom yi hmm. ay ana anta yooyu ñoo ne ñoom ay yooyu ñooy munfasila yooyu lañuy gis bii li ñëw insha allah taala